di suuratul faadiha atur yi ñu waxoon walillahi alhamdu walminna baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wa ma kaana allahu liyudilla qawman bacda id hadaahum xatta yubayyina lahum maa yattaquun inna allaha bikulli shay'in alim suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab téeméer bi ak fukk ak juróom gisoon nañ ko nag ci laaya bi ci saa ci jataay bi génn waaye waxtu wi ñu njattoon ñu ne woon dinañ ci ñëwaat suñu boroom ne wa maa kaana allah ne boroom bi tabaaraka wa taala di nekkul li yudilla di daldi sànk di seetaan mu sànku qawman ak ci maadu teem ay ñoñ baada id hadaahum ginnaaw bi nga xam ne ci la leen gindee xatta yubayyina lahum maa yattaquun ba ni nga xam ne ci la leen leen di leerale li nga xam ne moom lañu moytu ci li nga xam ne mooy yu xaraam yi bu leen ko leeralee nag ne leen lii bu leen ko def mooy di boroom bi du ñëw rek seetaat ay nit ginnaaw ba mu leen gindee teg leen ci lislaam di leen mbugal te leeralu leen diine ji mu nekk ay ndigalama ki tereem buñ duggee ci lislaam boroom bi du ñëw fekk ñu nekk ci lislaam mu teg leen ay daan noonu ay pen te moom leeralu leen lan moo tax loolu ci maa ci ki yërmandeem la ngërëmam ak yërmandeem gu yaatu kese ci la koy defe bi tabaaraka wa taala léegi boolee la nga xam ne moom lañ mën a moom lañ war a moytu ne leen par exemple sàngara xaraam na léegi nag ñoom ñu ne ñooy malgré saa daal ñu def waa bu boobaa nag ci la daan yi di dal voilà bu boobaa nag loolu lay wax <coughs> kon nag affaire baa ngi noonu le inna allaha dëgg-dëgg borom bi bi lépp la xam ne inna allaha mu ne wa taala lahu moom la ñeel mulku samawati li nga xam ne mooy nguuruk asamaan wal ard ak suuf yi wa yumiit mooy ki nga xamante ne mooy rey wa yuhyi mooy dundal wa yumiitu ta mooy rey wama la te ñeelu leen taamu ngeen min dunillahi walif borom bi tabaraka wa taala min waliyin koo xamante ne nii mooy méngoo seeni mbir wala nasir wala ku leen di dimbali ak leen di défendre bu leen borom bi tabaraka wa taala naree teg ay daan ginnaaw bam leen leeralee li ngeen war moytu ngeen bàyyi ko mu ne laqad dëgg-dëgg na taaba daal dinay daal dinay nangul tuub te delloosi na allahu borom bi tabaraka wa taala ala nabi ci ndawam bi alayhi salatu wassalaam wal muhaajiriin ak way ñëw ñi nga xam ne way gàddaay wal ansaar yi ak ñi nga xam ne ñooy lansaar yi di saxaaba yi leen fat di leen doon dimbali yonent bi alayhi salaatu wassalaam alladina ñi nga xam ne ittaba'uhu ñoom ñoo ko topp ci muhaajiruna ak lansaar yi di saxaaba yi ñi ko topp fii saa'atil usra ci jamono ja nga xamante ne nii waxtu wa nga xam ne dafa taroon lool ci xare bii muy xare Tabuk bi nga xam ne dafa taw mooy tàngooru jër waaye mbir mi suuf si wow ko voilà loolu lay wax nag jamono ja mu tàng jër ba ni nga xamante ne comme li Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu waxoon ne woon daanaka dañoo doon mar ba yaakaar ne suñu put yi sax day xotteeku nim ban di ginnaaw ba nga xam ne maa kaada tuutee des rek ndax taraa yu bés boo bële jamono joo jële ak seen fañ waroon a dox fu sori foofu lay xuus désert bi ginnaaw bi nga xamante ne kaada tuuti kon rek yasiira mu daal di génn daal di nekk loo xamante ni day jéng qulubu fariqin minhum daal di jéng daal xolu ñenn ci ñoom mooy ci bañ koo topp ndax mettiwaay bi ndax amoon na ci jullit ñi comme nañ gisoon te ñoom abu xaysama radiyallahu anhu ma ñëwoon bay génn après delluwaat waaye nag mu gisaat ne ha nekk nag ci soxnaam yeeg toolam yii daal te yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk fële ca tàngoor bi moom loolu moom laysa minal insaaf loolu daal du lu jub te nekkul lu joojaadu daal mu delluwaat kon loolu lay wax ne mim baadi ba keroog ba ginnaaw bi nga xam ne ñoo ko topp ñëw ñenn ñi mim baadi maa kaada tuutee gës yaziiru mu jeng qulubu fariqin minhum mooy xolu ñenn ci ñoom ngir bañ a dem daal ndax tàngoor wi moom lii moom sawarul nekkul jamonoy sawar daal di dem ci xare inna allah summa ginnaaw gi taaba alayhim suñu boroom ëndiwaat leen ba tax ñoom abu xaysama daal di mën a radiyallahu anhu ak ñi mel ni di mën a dellu siwaat dem topp fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam innahu dëgg-dëgg moom boroom bi bihim ci ñoom raufun ku ñeewante la ci moom de ñooy ku leen yiw ba pare rahimun aji yaatu la ak yërmande léegi mu ne waala salatat yi waaye boroom bi mooy ki indiwaat daal di nangu tuub ñi nga xamante ne nii ñett ña nga xamante ne nii na ña nga xam ne xullifu ñoom borom bi <coughs> nekkul ne mooy ñoom dañoo demul mooy li nga xamante ne nii mooy borom bi daf leena ir moom la doon amrillah ñoom dañ leen a bàyyi seen mbir voilà nga xamante ne defuñ leen comme ni Seydina Kaab ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa i xadis boobu nga xamante ne moo nekk sax imam muslim mu ne wa ala thalathati alladhina xullifu laaya boobu walaysa alladhi dhakara allahu mimma xullifna taxallufana an al ghazwi wa innama huwa taxliifuna iyaana wa irjaa'uhu amrana an man halafa lahu wa'tadara ilayhi fa qabila minhu mu ne moom Seydina Ka'b ibn Malik al-Ansari ash-sha'ir radiyallahu mu ne borom bi nekkul fii wa laysa alladhi dhakara Allah nekkul li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa ta'ala tudd mimma xallafnaa fii waxul ci li xullif naa ci ñàkk dem gi ñu ñàkk dem ci xare bi de du loolu la naan xullif naa de waaye li mu am mooy li nga xamante ne ba am ba des mooy mooy li nga xamante ne yéexe gu mu yéexe suñu mbir ki nga xam ne wuteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo waataloon yonent bi alayhi salaatu bi mu ñibbisee ci xare bi di ko jox ay ngànt ñun borom bi mooy daal di ñuy féetale nële bàyyi ñu ak suñuy mbir loolu lay wax nii xatta ida daaqat alayhim al ard ba nga xam ne noonu la suuf si di xate muy suufu Medina ala saakini afdalu salaati wassalaam bi ma raxubat ak li mu doon yaatu lépp nga xam ne fa lañ dëkkoon fa la ñu xamoon wa daaqat alayhim anfusuhum ñoom ci seen bopp mujjuñ mu daal di xat ñoom daal di xat ci ñoom lool wa zannu an laa malja ñu am yaqiin lu leer ke ne an laa malja amul daw yàqu làqu de min allahi ci boroom bi illa ilayhi lu dul jaaro ko ci moom de summa ginnaaw gi mooy amul di ute feneen fooy làqoo ko daw lu dul delluwaat ci borom bi tabaaraka wa taala summa ginnaaw gi nag <coughs> <coughs> taaba alayhim borom bi tabaaraka wa taala daal di leen delloosi daal di nangu seen tuub daal di leen delloosi li yatuubu ngir ñu tuub mu daal di koy nangu inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala huwa moom at-tawwaabu mooy aji nanguwaatoon waa nanguwaakoon tuub te mooy aji indiwaat jaam ar-rahiim mooy aji yaatu li nga xam ne mooy yërmande mu ne yaa ayyuhal amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm ittaqullaha ragal leen seen borom boroom tabaaraka wa taala wa kuunu ma saadiqiin te bokku leen tey ànd ak ñi nga xam ne ñoo ñi dëggu comme ni nga xam ne ñoom la Seydina Kaab ibn Maalik ñii radiyallahu anhu wa arda ñaari mbokkam yi daal di def ndax gëm dëggu moo leen sauvé waaye ñàkk dëggu moo alak naafiq ya de naa mu ne nag warul dali ahlil madinati waa medinatul munawwara ala saakini afdalu salaati wassalaam wa man hawlahum ak ñi nga xam ne ñoo leen wër minal araabi ci kaw kaw yi an yataxallafu ñu daal di wute ci xare boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafay dem ñoom ñépp ñu daal di toog bàyyi an rasulillah bañ a ànd ak moom daal di daal wute daal di bañ a ànd ak rasulullah ndaw yàlla li wala ta waru de ñuy daal di bëgg di daal di xemmeem gënale bi am fusihim seen bopp an nafsihi gënale seen bopp ñoom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñu gënale seen bopp ki nga xam ne mooy ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam zalika loole boo gisee nag loole mooy bi annahum mooy ne ñoom nag laa yusibuhum du leen laal way ngëm yàlla yi dëgg-dëgg buñ demee ànd ak yonent bi alayhi salaatu wa wassalaam cëy buñ xamoon xéewal ak ngëneel yi nekk ci ànd ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy zalika loolee génn googale bi annahum loolee nga xam ne warul ñu génn ñu bàyyi ko fi ay ànd ak moom mooy ne buñ xamoon ne mooy laa yusibuhum du leen laal zama un benn mar bu ñu moom ci xare nasabun du benn jaagante ne benn coono <coughs> waaye wala maxmasatun du jaagante ne benn xiif gu ñuy am fi sabilillahi ci yoonu yàlla wa ñu génn ànd moom alayhi salaatu wassalaam wala yata'una te du ñu joggi waw mawti am benn fu ñuy joggi mooy du ñu xuus benn kii te du ñu dox di xotti benn distance yaghidul kuffar lu boo xam ne ñoom dañ koo def ngir daal di am am ci euh, objectif la nga xam ne moom lañ ciy jublu mooy merloo yéefér yi walaa yanaaluuna te duñu jote min aduwin ci benn noon nay lan am luñ jote ci ñoom ci daal di faat wala li nga xamante ne am ci ñoom am màng illaa lu dul lii lépp lu ñu ci def rek kutiba lahum bihi amalun salih dinañ leen ci bindal li nga xamante ni mooy loolu jëf joo jële borom bi dina leen bindal ne lii yiw ju mu nangu la inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala laa yu diw nekku fi di sànq ajra payug ñi nga xamante ne almuhsiniina ñooy rafetal de wala yunfiquuna te ñoo ñële duñu daal di dépenser nafaqatan benn dépense saghiratan bu ndaw wala kabiratan du caagante ne bu rëy wala yaqta'una wadiya te duñu xotti wen nuuxur illaa lu dul ne kutiba lahum des na leen bindal li yaj li yiiw li yajziyahumullah ngir borom